bismillahi irrahmani irrahim rabbi srah li sadri wa li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalihin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi ngeen baal ma dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen démb noo ngi woon ak yéen ci riyaadu saalihin ci kitaabul fadail muy bu juróom-ñetteel bi nekkoon ci buntub téeméer ak juróom-ñett fukk baabu fadli qiraatil di ko ànd ak al imam an-Nawawi mbokk ma noon na ñu indil ko imam Nawawi mooy kan ndax njëriñ jii mu njariñ wax jure jii mu ñuy wax nee na ku jar a xam la incha allah danañ ko indil kan mooy al imam an-Nawawi euh, ñu nekkoon ci alquran fadlu qiraati alquran adduna am na yoo xam ne njëriñ ya ca nekk tax doom aadama yi nangu ca sonn te njëriñ yooyee njëriñi àdduna képp la sunu borom duñu wax ci njëriñi alxuraan yu ama am solo bokk na ca bindub tey bi fi muy doore mooy sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa xasada tey ni kenn jërte ñee ku dul ñaar waaw yaayi Maodo yonent bi nee na ñaar rekk a jar ñee laa xasada illa fisnatayni ñaar rekk a jar ñee allahu akbar laa xasada illa fisnatayni nga ne ku njëkk ki mooy kan mu ne rajulun ataahu llahu alquran fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-naar mu ne mu ne kookoo jarañee mooy koo xam ne yàlla daf koo jox alquran guddeeg bëccëg ca la nekk kookoo jarañee ñoom aja binte caw waaw tabarkal yàlla ko yàlla yokk wér ñoom al ustaas Yusuf Ka ndeysaan ñoom ustaas uh, Cerno Abib Si ñoom oustaz Ibrahima Khalil Lo nga xam ne seen addu seen dund gi yépp mooy lan yaqumu yaqumuuna bil al-layli wa ana wa ana wa ana wa ana an Abdul Aziz Touré jàngalekatu daara la day wax ne gisul Dakar lu ko fi jaral fanaan lu ko gënal daaraam jëli moo tax bala ngaa am pexem fanaan Dakar loolu la nga ci dugg fanaan ca daaraam ji moo ko gënal nga xam ne ñooy taxaw ci alxuraan guddeeg bëccëg yonent bi nee na ñu dong nga jaraññee nee na bu la waay rombeeg pasero lum tooy tooy tooy lum bees bees bees kooku jërul ñee nee na borom nga xam ne dafa koy ñu ñu karo la ko ci kaw ba ci suuf mu ne mu ne kooku jarul ñee borom passeport yi yëg ko wàcc waaw taqallubum fil biladi mu ne mu ne kooku jarul ñee borom soxna si nga xam ne tabarakalla la yàlla xam doy na mu ne mu ne kooku jarul ñee borom añ bu neex bi nga xam ne tabarakalla këram lu ko neex lekk mu ne mu ne kooku jarul ñee député bi nga xam ne li muy am par weer di ko am ci essence ñoom seen yooyu mu ne ah, mu ne ah, kooku jërul ñee ministre bi nga xam ne soldam tabarkalla la xam doy na fu ko neex dugg lu ko neex def mu ne ah, mu ne kooku jërul ñee ki nga xam ne am na weccet jekku ko lool bu ko neexee bu noppalu bitim noppaloo ji mu ne mu ne kooku jërul ñee adduna si daal kenn jëru feeñee nga ne xanaa Barack Obama jar naa ñee mu ne mukk jarul ñee Barack Obama mu ne jarul ñee benn chef de l'état jarul ñee ci dëkk bi waaw benn chef de l'état jarul ñee ci adduna si nga ne ah jarul ñee ku jara ñee mu ne ataahu llahu alquran ku ci moom allahu akbar koo koo jariñee waaye ñi ma doon wax léegi mu ne mu ne kenn jërë cee ñee ndaxte teraangay Senghor yi mu fi amoon suma ma génn ñëpp taxawal seeni oto moom mu jàll dem aéroport jël avion jàll dem bitim réew bu dellu si waate ñu defalaat ko ko mu dëkk ci palais bi nu wut ay doom ci sunu doom yi ni ko ni ko sunu mbokk Sid Lamine di waxe yàlla ko yàlla yokku wér te gën koo jàppale ñooñu nga xam ni ñoo koy gar di sunuy doom muy nelaw moom teraanga yooyu bi mu koy am am na ci dëkk bi benn jàngalekat alxuraan boo xam ne moom mi ngi ci dëkk bi bu sengoor añee mu añ bu sengoor reeree mu reer bu sengoor ndékkee mu ndekki bu sengoor sangoo mu sangu bu sengoor nelawee mu nelaw ñi dem ba mu yàgg teraanga yooyu réew mi nangoo ko ci loxol sengoor teg ko ci loxol Abdou Diouf teraa ngay jóge ci loxoy Senghor jàngale ko taloxaan moom continuer di añ di reer di ndékki di tëdd di denc soxna ñu dem ba mu yàgg teraanga yooyee ci loxol Abdou Diouf neca ñu ko tuddee président république du Sénégal waaw doon ko wooye gardien de la constitution teraanga yu bari tabarkàlla ñu jël sunu doom ya daan garder kee jox ko yi wër ko yi wër ko fu mu joxoon ñu ne foofu la bu jógee ñu dar ko jàngalekat alxuraan bi nekk ci daara ja bu Abdou Diouf añee mu añ bu reeree mu reer bu ndekkee mu ndekki bu nelawee mu nelaw waaw bu naanee ndox mu naan ndox ñu koy bokk bokkale ñoom ñaar ba mu yàgg teraanga yooyu ñu nangu ko ci loxol Abdou Diouf alternance daal koy teg ci loxol Abdoulaye Wade mii tey waaw fab sunu doom yi jox ko nag bu tëddee ci palais bu buy nelaw ñu koy garder buy génn réew mi tabarkalla nun liñ daj démb ci euh, diggante bii du ko daj autoroute bi ak buntu LGI Mbaaw 11h lañ départ ba 15h30 ñu Dakar moom loolu du ko daj buy génn nun ñëpp nooy xàll yoon wi bàyyi ko moom mu dem waaye fi nekk nii bu añee nga añ nga reer mu reer nga reer mu nekk nga ndékki jàngale ko alxuraan bi. danañ dem ba mu yàgg gis nga ñu ngi naan 2012 dana dana posé candidat ak du posé du posé candidat mais mais ginnaaw 2012 mandat mëne di ñëw kon. la yàlla xam doy na ala kulli xaal sunu borom noonu muy joxe teraanga yi joxe woon ko ab euh, joxe woon ko Senghor jox ko euh, tabarkalla Abdou juuf jox ko Abdoulaye Wade nam ko nangoo ci ñaar ñee noonu la koy nangoo ci Abdoulaye Wade mii yàlla ko yàlla yokk wér monsieur le président de la république waaw yàlla ko yàlla yokk wér nag te sàmm ko tabarkalla ala xaal yàlla yonent bi wax ne ñoo ñëpp jëruñoo ñee mukk ñooñu ñëpp jëruñoo ñee ndax wolof nee na ku ñee ab sëriñ doo ko dimbale ku buur yàqule Fallou Cissé ku ñee ab doo ko dimbale ku ñee buur yàqule ndax ku ñee buur léegi tey nga seeti buur kuy seeti buur léegi tey buur di la jox ku buur di jox léegi tey nga di ko jox Sëriñ Tuubaa ko daan wax radiyallaahu anhu di leen gëj kër buur ko am mu ne waaw dellu nga ci kër buur de ndax kuy dem kër buur buur léegi tey mu lay jox te kuy jox ku buur du jox léegi nga di ko jox ñu ne ko ñun lu ñu am lu ñu jox buur mu ne xanaa seen diini kon kenn jërte ñee nga ne ah mu ne lu dut waaju am alquran yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar nga ne ko ak mu ne wa rajulun ak keneen koo xam ne kii xëy na amul alquran waaye ataahu llahu maalan yàllaa ko jox alal yàllaa ko jox alal moom amul amul xa amul xam-xamu alxuraan yàllaa ko jox alal yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar mu koy dépenser fi mu ko war a dépenser ba bëccëg moo tax ñaar ñi ay collaborateur lañ waaw ñaar ñi ñii kalaasug ñoom Serigne Cheikh gi yal na yàlla gën a yokk gën a barkeel kalaasug ñoom Touba Diop gi kalaasug ñoom Moustapha Lo gi yi yooyu tabarkalla ku leen lim jum nga xam ne jaar nañ ci daara jóge ci daara ñëw def yañ def ba xaw caa amee ter xaw ñaar ñii yàlla ne ñoom doo nga jaar ñee kii boroom xam-xamu alxuraan la guddeeg bëccëg mu ngi ci kii daa amus tuut guddeeg bëccëg mi ngi dépense allahu akbar ñaar ñii ma ne ay ay ay ay ay ay copain <laughs> ñoom ñaar bu ñu dee ànd di liggéey nit boroom xam-xamu alxuraan bi la yonent bi njëkk a lim lu tax parce que ñoom ñaar bu ñu àndee boroom xam-xam alxuraan bi mooy nekk amir bi su ko defee moo joxoñ procès yi boroom alal ji di exécuter procès yi ndax am alal te xam fi nga koy def yombul waaye boo amee alal te jege boroom xam-xam mu lay wax fa nga koy def c'est extraordinaire loolu waral boroom xam-xam waroon na samp ay barab yoo xam ne asaka ya moo fay dugg mu koor yi ak asakay alal yi borom alal yi bu ñu génnee seen asaka ñëw jox leen ko jàpp seen te jàmbur la gaa yi baax nag ñoom ñi ngi def yooyu nga xam ne bu ñu seen asaka teg ko ci loxo yu set te wóor jàpp seen jàmbur tëdd nelaw waaw loxo yooyu yaa jëleen ko séddaleel ñoom it di ca xool seen borom subhanahu wa taala ñoom soxna Rabi'a Cissé ca mbokk te tabarkalla <clears throat> mbokk yi mbiri ngoog mu am solo kenn jërte ñeeku dul ñaar ñi allahu akbar hadis boobu muttafaqun alayhi buxaari ak muslim ñoom ñaar ñëpp <clears throat> dëppoo nañ ci wér génn gi ba tey ci alquran jël nañ ci albara ibnu asib radiyallahu anhuma mu ne <clears throat> kaana rajulun yaqra'u suratul wa indahu farasun marbutun bi shatatayni bisatatayni fa taqashathu sahaaba fa ja'ala tadnu wa ja'ala farasuhu yanfir minha fa lamma asbaha ata annabiya fa zakara lahu dhalika fa qaala tilka as-sakina tatanazzalat lil qur'an allahu akbar nee na jenn waaye dafa jóge këram di tukki Eh, daa di war aw fasam wala aw fasa ngi ci wetam wu ñu yeew nee na aw niir tiim ko di ko jege rek fas wi ragal niir wi di daw waa ji di jàng niir wi tiim ko niir wi tiim ko di ko gën di jege di gën di sedd muy jàng rek ba mu xëy si mun yontu bi ah man de bi gis naa lu ma jaaxal mu ne ko lu xew mu dari koy nettali ne ko damay jàng alxuraan daal sóoratu Kahf laa doon jàng am lu ma tiim yontu bi ne ko tilka sakina sakiina ko loolu mooy dal gi nga xam ne moom la yàlla dig ñiy jàng alxuraan te nazzalat lil qur'aan yi alxuraan jaa taxoon mu wàcc ji nga doon jàng ndekete ñi jàng alxuraan sunu borom moo leen di wàcceel sakina luy sakina lii dal nit ñi ba ñuy coow aka xaraw aka télla télla ka fétti fétti bu dalee borom alxuraan danaan dégg waaw moo tax màggal daan jot wala yu demee ne ko yooyu nit ñi rëcëx rëcëx yi ba ak si Serigne Saliou fekk mu ne dégg di xool benn barab waaw nga indi addiye fukki million jox ko kii indi addiye mille francs jox ko mu yemale fukki million yeeg mille francs yi tilka as-sakina tanazzalat lil qur'an lay ndeysaan mu ngoog réer la junni ci ñoom ak réer la 500 mooyam ak ak réer la 100 francs ñooyam képp sakina googu la yàlla wàcce ci ñu jàngal alxuraan <clears throat> yàlla na ko wàcce ci ñun ak yéen Abdullahi ibnu Mas'udin borom alxuraan ja borom alxuraan ja nga xam ne moom la yonent bi noonu kan mooy jàng suuratu Rahmaan ca Kaaba ga Abdullahi Mas'ud ne ko man handicapé la woon ñu ne ko yow mu ne ko waaw mu dem jàng ci alxuraan ca Kaaba ga tabarkalla gaaya mbugal ko mbugal yu métti nee na yonent ba nee na man qaraa xarfan min kitaabillah fa lahu xasana walxasanatu bi asri amsaaliha laa aqulu alif laam xarfun walakin alif wa mim xarfun rawahu tirmisi wa qaala xadisun xasanun saxiix Abdul Mas'ud nee na te ba nee na képp ku jàng wenn xaraf benn lettre ci téere bi yàlla bii am nga tuyaaba képp ku jàng benn lettre ci téere bi yàlla bii am nga tuyaaba ñu waaw mu ne benn tuyaaba nag fukki tuyaaba lay tekki ñu ne waaw mu ne bu leen nag alif mooy araf lam miim ñu ne amu ah, ne déedéet alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la gis nga kon bu ñuy firi nga dégg ñu ne wa adxil yadaka wa adxil yadaka ca suratu namli aaya euh, treize wa fukki tuyaaba alif googu moom guñ maasut gi wala ba alif guñ maas googu wa adxil fukki tuyaaba daal fukki tuyaaba euh, xaalonk gi fukki tuyaaba laam gi fukki tuyaaba nga am foofu juróom fukki tuyaaba ci wa adxil yadda ka ñëw nga am lépp muy quatre-vingts tuyaaba boo ne wa adxil yadda ka am nga quatre-vingts ëpp na quatre-vingt ëpp na quatre-vingts ëpp na quatre-vingts milliards quatre tuyaaba ndax benn tuyaaba soxna Mati Ndiaye boo ko doon bu ma la ko doon misaal danga jël genn gëléem indi ko fii ci Dakar Plateau daal di koy war di ko dawal di wër jóg huit heures et ba treize heures li nga war a gëléem gi yépp loolu mooy benn tuyaaba <laughs> Dakar Plateau gi ku ko fi indi woon tabarkalla Euh, wëraale kër Ablaye Makhtar Diop waaw ak kër yooyu wëraale pharmacie yi fi nekk wëraale banque yi fi nekk wëraale tabarkalla entreprise yeeg ñoom seen yooyu benn benn wër bi rek li nga ci am ku ne xam na ne moo ëpp quatre-vingts milliards jànkati alxuraan yi loolu la ñu xam moo tax alxuraan la gën a lurul alxuraanul karim yàlla na yàlla fayal nu mag ñi nga xam ne tabarkalla noonu ko jàngal alif harfun laam harfun miim harfun loolu dara gën ko ci kaw suuf ibnu abbas nee na radiyallahu anhuma ibnu abbas mu ni inna la si laysa fi jawhi min alquran kal baytil qarib aha nee na boo xam ne bii dënn ba alquran nekku ca jullit boo xam ne dënn ba alquran nekku ca ñu ne ha mu moo kër gu kenn dëkkute yam moo kër goo xam ne kenn dëkku ce ñoo ñooyam kër gu kenn dëkkul ku ne xam na ne day commencé am ay toj-toj commencé am ay xar-xar jinne tàmbali fa dëkk mu tàmbalee salté kër gu kenn dëkkul tabarkàlla bu weer dee nga war caa am euh, luyaas doo ko ci am kër gu kenn dëkkul daal nee na ñàkk njariñ gam ñàkk njariñ jullit bu amul alquran noonu la ñàkke njariñ <laughs> inna allazi laysa fi jawfi sawmi alquran kal baytil xarib moom la nit ñi xam ba bëgg seen doom yépp alxuraan ne ci ñoom tabarkalla mosoon naa dégg papa yi Kumba Gawlo Seck mu ne waroon naa fekk njaayum jaam ña defe naa ne moo ko doon wax waroon naa fekk njaayum jaam ña ndeysaan waroon naa fekk jamonoy sëriñ ba loolu lan lay tekki mooy nga mel ni ku ne waroon naa fekk ba ñuy jàngal alxuraan waroon naa xam ni mu lu tax mu ne su fekkoon njaayum jaam ña du demee nii su fekkee woon jamono jooju du demee nii léegi nag nit foofu li ma fi bëgg a jàngale mooy bu amee doom li la raw ci alxuraan fexeel ba mu nekk ci moom waaye bul defee ne teraanga yi adduna yi du am aha kay teraanga yi adduna yi nekkul ci njàngum tubaab wala njàngum arab wala njàngum dara teraanga yi adduna yi mi ngi nekk ci yàlla yàlla tabaaraka taala moo ko yor mooy teralaate lu waaye def jëri ca torox rek keneen tedd na ca <clears throat> Euh, ñu jëlee ci Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ba tey ci bunt bi fadlu qiraatul Qur'an mu ne yuqaalu li saahibil Qur'an iqra wartaqi warat warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda aaxiri ayatin taqra'uha allahu akbar Abdullahi ibn Amr ibn al-As nee na yonent ba sallallahu alayhi wasallam nee na bu yowmal xiyaamee bu yowmal xiyaamati ba ñëpp teew ñëpp góor ñu jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñu daan ne ki ki mënoon alxuraan jàngal iqra wartaqi jàngal nga yéeg jàngal nga yéeg mooy stagiaires yi nekk aljana professeur ji bi aljanna dafa kawe te num gën a kowee nga gën a jege euh, appartement yonent bi yonent bi dafa am benn appartement ci aljanna boo xam ne mooy alwasila ma nga ca ca kaw a kaw a kaw alwasila nun la tudd te nag ñépp bëgg dëkk moom man ca laa bokk ñépp bëgg dëkk moom man ca laa bokk alwasila moom dong moo cay dëkk ak ak njabootam salawatullahi wasalaamu alayhi léegi nag bu yomal xayaamee ginnaaw ñépp bëgg dëkk ak moom yàlla defal ñu benn examen waaw yàlla du ségrégation fii déedéet moom du def noonu ñëw naan ana diw ñu ne maa ngi ah non yow kaay déedéet bu boobaa yàlla du tànn ab sëriñ du tànnub taalibe du tànn ministre du député du gouverneur du sous-préfet affaire yi du foofu mooy lan iqra benn concours la rek la concours bi mooy lan jàngal alxuraan jàngal alxuraan ñi am 20 sur 20 dem dëkkee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi am dix-neuf dëkk ci suufam tuuti ñi am dix-huit gën a suufe ñi am dix-sept gën a suufe seize quinze quatorze treize gën suufe euh, dix neuf gën a suufe bañ ca zéro <laughs> allahu akbar boobu nag fii amul man fii nii laa tollu amul diwuma jur amul député woon laa déedéet waaw maa aghni anni maliya halaka anni sultaniya yooyu du dox foofu ndomba tànk yi ak ñoom sidi du dox foofu moom màkkaayam makkatal mukarram tawaaf gaag sànni jamono yaag yooyu foofu amul ndomba tànk déedéet waaw sunu mbokk duwaañ yi ndeysaan <laughs> yàlla yàlla yokk leen wér foofu amul kiw yoo de da nga gis da seen patron nga xam ne mooy seen patron dëggantaan fii ñu daal di summi ko ñoom ñëpp woddu ñu patron bi woddu ñu woddu ndeysaan duwaañ yi woddu bu ñu ajee ba noppi nag daal di koy tóojal nag ne ko merci patron <laughs> ñoom xalifa Diallo <laughs> ak ñoom ndeysaan alxaaji Abdurahman alxaaji Aldo mu ne ko jàngal alquran waratil kama kunta turattilu fi dunya jàngal na nga doon jàng ci àdduna waa ji tàmbali bismillahir rahmanir ba fatiha jeex daal di qul a'uusu bi rabbin naas bu jeex nga yëg deux qul a'uusu bi rabbil falaq bu jeex nga yëg trois ba baa ngay àgg cent quatorze foofu la yonent bi dëkk ndeysaan nga dendeek moom moo tax ku jàngal sa doom alxuraan ba mokkal ko yëgal ne foofa nga jëme sa doom ji ndeysaan allahu akbar moo tax keroog le cinq septembre yaram yëpp daw yëram yépp daw kenn mësu koo gis ndeysaan allahu akbar ngeen bal ma le 5 septembre ci buntu daar yëram yépp daw mooy gone yi jàng alxuraan mokkal ko ko tari pourtant yéemi na lool mu ne kon fa inna manzilataka inda axiri ayatin ji nga mujj mokkal fam yem foofa ngay yem mbokk yi alxuraanul karim a ma ñëw ci beneen bunt muy al amru bi taahujil quran bunt bi day digle bunt bi day digle euh, ngay sasu ci alquran sësanteeg moom kóllëre bët bu set nga am ak moom ràndiwu bul toog mukk vingt quatre heures yoo jàngul alquran lu bokkut ak li ngay jullee jël sab kaamil jàng ca benn jus muy ñaari isib soo mënul di ko jàng nga am sa magnétophone boo xam ne bii wala sa CD di ko ci teg góor gi Mor Ndiaye mi ngi woon Parcelles Assainies unité 8 rahmatullahi alayhi wa radi anhu ndeysaan sama xarit la woon xaritu ñu baax ñëpp la woon waaw may na nub terrain terrain baa nga fële ca euh, ca toolam ba ndeysaan mu ne terrain bii noo leen ko may def ko ci alxuraan def ci samp fi sa daara ji góor gi Mor Ndiaye yàlla ko yàlla fay moo xaaji Mor Ndiaye lu ñëw benn bis mu ne ma gis nga li ma dal de ma ne ko waaw mu ne ma toog ci photo yi nii tànk yi baaxul mënumaa dox ma ne ko waaw mu ne ma ñaan gu nangu la daal di jooy ma nga ne mu ne ma ñaan gu nangu la ndeysaan daal di téye sama loxo yi daal di jooy ma ne ko ñaan gu nangu lan mu ne ma dama doon ñaan am jot pour jàng alxuraan am jot pour di déglu alxuraan nee fi ma doon liggéey ab bërigoo fàq ca kaw ne sama ko tacc mu ne waaw mu ne ma loola ma daloon tax na fi ma toog nii man nga ne 24 sur 24 su ma déglu wut waaraate alxuraan lay déglu su ma nekkul ci recevoir gan sama jukki bi lay yor nii Haji Mor Ndiaye loolu mooy rendiwog alxuraan bunt bi day moytuloo an taaridihi lil nisyaan jàngoon ko fàtte ko jàngoon ko fàtte ko mel ni Khadija mu jàng alxuraan ca Aja bint Jaw ba mokkal ko boo ko songee ne ko taril nangam mu ni xaaral ma xoolaat ko li caa gëj alxuraan kenn du ca gëj boo ciy gëj muy dem yonent ba nee na taahadu hadha alquran fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la wa ashaddu tafallutan min al fi uqali mu ne dee dee leen jàng alxuraan fu ngeen tollu delen leen nafar yor leen jukki bi ñu naa mu ne maa ngi gën yor sama ruux gilim goo yew mu rëcc dem alxuraan ko dàq rëcc dem ni gëléem di rëcc ci fañ ko yeew boccee ko fes nga ñàkk ko mu ne mu ne alxuraan ko raw fuuf ni muy bocc koo rëcc nga ñàkk ko kon nag mu ne bu leen ci di gëj bët bu set de ko jàng loo ko mooy mu rëcc len ngeen ñàkk ko mbokk yi teg leen seen baaram foofu yi ñu doxante dox daje ëllëg man ak yéen ci alquranul karim waxi sunu borom ji tabaraka wa taala ak ngëneelam jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ak si niñ fa yëkkatee jotaay bi yàlla na yàlla defar seen i mbir defar mbir ci def suñuy poos dara ci kanam tuuti ñu wel jotaay bi ci yes alonaka tabarakallah ni ñu koy baaxoo ñu defee yàlla na yàlla nangul nangu leen eh, may nu tawfiix may leen ko def jàmm ci réew meeg réew yi ko wër defar suñuy mbir defar seen i mbir te def suñuy poos dara in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh